kon nag mu ngi noonu ba pare leneen muy tere ci wàllu istinja loolu taxuñoo jóg moo tax imaamu Nawawi daal di ci yeme noonu kon léegi kanta al imaamu muslimu Abul Husayn waaw moom moo ko ndi fi ñu doon wax sànq kitaabul ashriba baabu karaahati tanaffusi fi nafsi fi nafsi al-inaa wa istihbaabi tanaffusi salaatan xaarija al-inaa mu ne haddathanaa ibnu Abii Umar mooy Muhammad ibn Yahyaa ibnu Abii Umar al-Adniyyu al-haafizu al-makkiyyu rahimahullahu ta'aala moom mu ne qaala haddathana as-Saqafi mu ne ki ñu nettal mooy as-Saqafi di Abdul Wahhab ibn Abdil Majid ibn as-Salt ibn Ubaydillah ibn al-Hakam ibn Abil Aas as-Saqafi al-Basri Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala an Ayyub moo ko jëlee ci Ayyub di Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sakhtiyani Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala Ayyub Ayyub Ayyub moo demaas ka woon waaji xam nga Ayyub sëriñ la ci imaamu Malik eh, eh, eh, imaamu Malik ah imaamu Malik doonul moom jàngewul moom Medina kese la jànge ak bu demee ci ajji Makka mais ni ni boroom xam-xam yu bari doon def doonu ko woon def mooy wër gu bari di dem ci ay tukki doonu ko woon def yeneen sëriñ yi jële yépp yu dëkkuloon Medina mooy ñoo xamante ne soit dañ faa ñëw wala mu dajeeg yow ci ajji Ayub nii noonu la demee parce que Basar yi la Basaral ne woon sëriñ bu mag la waaw ah, imaamu Malik rahimahullah ne damay gis ci Ayub waa ji daal bu ñu ci aj gi noonu Makka bu ñu tuddee yonent bi alayhi salaatu salaam muy mooy waa ji xa yaram bi day soppeeku quoi ba pare muy jooy rek ma ne kii moom kii moom ku ku ku ragal yàlla la war a doon quoi kii moom moom affaire yi ci war na kii. ci noonu après ci la jële ci moom Ayyub ibn <laughs> mais ku ku ku léegi nag Ayyub mi sauf am na beneen sëriñ boo xam ne imaamu Malik lu mel noonu la jàpp da gis tamit ca ajja muy Abdul Karim <laughs> nga xam ne Abdul Karim moom yi euh, bi nga xamante ne nii euh, euh, ci la kii Euh, imaamu Maalik lu mel noon la mais mu jële ci moom moo tax mu indi benn xadiis ci Muwatta boo xam ne moom la boroom xam-xam yi naan euh, imaam Maalik moom mësul solo ci ku wéradi ku dul kii waaw Ibn Abil Muxaariq waaw moom ba Ayyub mii moo ko démasqué Ayyub moo ne <laughs> moom dama koo dégg mu ne mësul a dégg benn dama koo mas a dama koo mas a dégg moom mu ne Abdul Karim mu ne ki nga xamante ne mooy Ikrima di taalibe imaam Ibn Abbas bu màgg boobu Ikrima mu ne masula dégg dara ci Ikrima nee benn bis ma bett ko bu naan haddathani Ikrima Ikrima moo ma nettali <laughs> léegi mooy ñaari wax yooyu moom ànduñu soit bii di dëgg ba mu njëkkoon a wax du noonu soit ba mu njëkkoon a wax ay dëgg mooy masula jote ci moom dara te bii da koo créé <laughs> moo tax gaa yi ba ko imaamu Maalik nag xamu ci woon loolu xamul woon waa ji <laughs> waaw muy <laughs> Abdul Karim moomale eh, ibn Abil Mukhariq kanta ki mooy ponkal waa Basra mu ngi noon di Ayyub eh, ibn Abi muy Ayyub as-Sakhtiyani ibn Abi Tamim Kaysan as-Sakhtiyani al-Basri rahimahullahu ta'ala an Yahya ibn Abi Kathir gis nañ ko sànq an Abdillah ibn Abi Qataada gis nañ ko sànq an abiihi gis nañ ko sànq radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam nahaa an yutanaffasa fil inaa lii la imaamu salaas fil inaa yi voilà lii nii la imaamu al Buxaari yu euh, euh, imaamu imaamu euh, an-Nawawi daal di indi moom la imaamu an-Nawawi indi fii walillahi alhamdu alhamdulillah wal minna léegi hadis yi kon bi ñu ko gisee léegi nag mu des daa attends attends attends man a koo jàll moom mooy ana lëkkaale bi ak bunt bi ñu ne la lëkkaale bi mooy ah tere bi nga xamante ne istihbaabu tanaffusi salaasan xaarijal inaa wa karaahati tanaffusi fil inaa sib gu ñu sib nit ki di noy ci biir ndab li mooy li yonent bay saasaam eh, Seydina Abu Qataada nee nañ yonent bay saasaam moo ko tere waaw te tere googu li tax nag boroom xam-xam yi eh, ne du fara du tere farataal loolu dinañ ci ñëw insha allah bu ñuy ci ci baxte bi dinañ ko wax sànq léegi insha allah kon lëkkaali baa ngoog mooy bunt bi looloo Imaam an yu indi fi bii moom nga xam ne naha dafa leer nga xam ne nax yu bi moom lu mu néew néew néew mooy karaaxa lay doon lu ñu sit te loolu boroom xam-xam yi dañu ne loolu dañ koo sit parce que ay mbir yoo xam ne ay tax tax yoo xam ne dina ñëw te yonent bay saa saa dafa yàgg tere loolu voilà di nooy ci biir ndab li euh, loolu da ko doon tere waaw kon euh, euh, moo tax imaam ibn Abbaas radiyallahu anhuma daal dinay solo al imaam abu al Buxaari na ko noon imaam Abu Daawuda solo nañ ci moom radiyallahu anhuma mu ne nahaa an-nabi sallallahu alayhi wasallam ani shurbi non non kooku ba bokkul kii pardon du foofu barke boobu al imaam dina ci ñëw ci kanam voilà léegi euh, léegi kon euh, nañ ñëw ci li nga xam ne moom lañ doon wax li nga xamante ne mooy baxsi boobee al imam kon ginnaaw bi gisee lii léegi kon léegi nag li jëm ci yeneen i njàngat yoo xam ne ci wàllu xadiis bi ak tamit sûrement ci affaire bii ñu gis euh, noyyi ci biir li nga xam ne noonu la ko al baxsi bi ci al imam ibn xajar dal di def al imam na xajar muy wax ci kitaabul ashriba bu bi muy sara ci Fathul Bari sharh sahih al imaamu Muslim eh, al imaam al Bukhari rahimahullah Abu Abdillah al Bukhari ci baabu ash-shurb bi nafasayni aw thalatha bi mu indi xadis boobu imaamu Nawawi indi muy xadis sayna Anas bi njëkk a gis mu ne kaana nabi kaana Anasun yatanaffasu fil inaa'i marratayn radiyallahu anhu aw thalathan wa za'ama anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yatanaffasu salaasa foofu al imaam al haafiz ibn Hajar mu ne waaw mu ne li nga xamante ne nii marratayni aw salaasan bii mu wax xam nga ci riwaay bii la am mais ci riwaay imaam Muslim bi amul loolu da ne kaana anna rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam kaana yatanaffasu fi shara fi sharabi salaasan ñetti yoon moom amul woon sikki sàkka fii nag bu imaamul Buxaari bi dane marratay ni ñaar aw ñetti yoon léegi al imaam al xaafis ibn Hajar muy njëkk a lijjanti lool mu ne yahtamilu an yakuna aw li tanwi mu ne aw bi mooy da doon da doon eh, noyyi ñaar wala ñetti yoon mu ne loolu soit mu nekk li tanwi mooy soit nit ki day am possibilité soit mu def ñaar noyyi ñaari yoon wala ñetti yoon mu ne war na wuute dëgg-dëgg kaana nekkoon na sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa laa yaqtasiru ala al-marrati waaw doon doon woon yem ci benn bi bal in ruwiya min nafasayni bu ma soona nekk koo xam dañ ko mandil mooy nen na ba mandi naan na ba ba doyal ci ñaari noyyi iktafa bihima ci lay yem wa illaa bu doyul lool mu yem fa salaat ci ñett mooy benn doonu coonen mu ne wayax tamit waaye lool mooy première possibilité wayax tamit na takkuwoon a aw li shakk mu ne aw boobu nag mën a nekk ne sikki sàkkala ci yi mooy ne aw bi nekk sikki sàkk faqad axraja Ishaq ibn Rahawi ndax al imaam Ishaq ibn Rahawi di seen sëriñ ñoom imaam al Bukhari ak imaam Muslim rahmatullahi alayhi sëriñu xarit imaam Ahmad rahmatullahi alal jamii an Azra mu jëlee ci Azra mi bi mi ngi gis hadis bi bi ñu koy njëkk a gis bu Seyna Anas bi radiyallahu ta'ala anhu bi lafzi kaana yatanafasu salaasan ñett la doon noyyi ñu ne la boobu waxuma la Ishaq ibn Rahawi xam mooy moom la imaamu kii waxoon mooy bi nga xam ne mooy imaam da nga fàtte imam muslim ci kan la ko jële woon non non euh, waaw euh, muslim ci boppam euh, moom soloo na ko comme niñ ko gisee mu jaar ci Qutayba ibn Sa'id ak Abu Bakr ibn Abi Shayba foofu mu at foofu da ne kaana yatanaffasu fi linaay sara san sayna Anas te foofu amul sikki sàkk bii nga xamante ne nii moom lañu am fii ci li nga xamante ne mooy al imamu al al al Bukhari rahimahul rahmatullahi ala al jami' kon loolu waxuma la Ishaq ibn Rahawayh rek waaye imaam Muslim ci boppam soroona lool te mooy riwaay bi nga xam ne moom lañ nekk nii ci moom lañ gis nii di nekk di ko gis ci li nga xam ne mooy Riyad bi kon bu boobaa lan la mooy kon mbir mi du kon sikki sàkka bi ci kenn ci ruwaat yi la waaw mu ne kon faqad a Ishaq ibn Rahawayh al-hadith al Mahdi an Azra bi lafzi boobu mu jaar ci Abdurrahman ibn Mahdi mu jële ko ci azra foofu dane kaana yatanafasu salaatan ñetti yoon la doon nooyi walam yaqul aw tawaxu fa aw wala mun a wax rajo Tirmidhi bi sanad da'if lii lañ doon wax mooy xadis bi bi bi ci tegu nii cinq cent euh, sept cent cinquante huit bi mu jële ci Ibn Abbas mu ne te imaam yu na lii lañ la doon sànni wa axraja génne na ah at tir ayda euh, euh, Tirmidhi yu al imaam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sanadin da'if ci sanad boo xam ne wérul an ibn Abbas ñu jële ko ci doomi Abbas yi radiyallahu anhu la tashrabu wahida moom xadis bi ñu gisoon sànk rek waaw la tashrabu wahida ka shurbil ba'ir waaw bu leen naan benn yoon d'un trait comme ni ni gëléen gi nekk koo xamante ne nii day naan voilà waaye na ngeen naan wala kin shrabu masna wa sulas ñaar leen ñaar wala ñett mu ne fa in kaana mahfuzan mu ne lii xadis la boo xam ne wérul bu leen nag xadis la buñ jàpp fa huwa yuqawwi ma taqaddama min at-tanwi' bu boobaa bu dee ne kon loolu xadis bii dëgër na lu ñu téye la kon li possibilité bi mañ bi ñu njëkk a wax ne kon daa nekk loo xam ne tànn loola nit ki mën naa def noyyi ñaar wala ñett bu boobaa loolu da koy dëgëral sauf que xadis bi daal du koy euh, euh, daal du wuy wër comme moom ni mu ko xamee waaw léegi nag mu ne wax rajo ban mu ne wax rajo te génn na ba léegi ay tan ba léegi bi sanadin bàyyi mooy Tirmidhi an Ibn Abbas jële ci yoon Ibn Abbas doom Abbas radiyallahu anhuma anan ma saa sam kaana nekkoon ila shariba bu masoona naan tanaffasa marratayn da doon nooy ñaari yoon mu ne wa hada laysa nassan fil iqtisaar ala al marratayn imam al-Hafiz mu ne lii nag du ab ab texte du yaxu hadis bu ñëw wala boog bi di di statuer que ne nooy ñaari yoon booy naan loolu lay wax parce que affaire bi lenn mën naa nekk mooy euh, bal yahtamilu annahu yuraadu euh, yuraadu euh, an an yuraada bihi at-tanaffus fi asnaa'i ash-shurb fa yakunu qad shariba thalatha marrat wa sakata an at-tanaffus al-akhir li kawni min ad-darurati al-waqi' mu ne loolu nag mooy dalaa wax ñaar yi nga xamante ne nii ba muy naan ndax comme que ñetteel bi day day naan arrêté sori gémmiñ gi fi muy naan noyyi naanaat sori laat noyyi bu mujj bi loolu c'est possible que ne da koo waxul parce que mooy fi mu jeexee waaw te loolu mooy daa nekk daru la ñu xam ne kii naan bu jeexalee il faut mu ta te bu arrêter dina noyyi loolu mu ne loolu moo tax wanewul mbir moomu quoi mu ne wax rajo muslimun tay imam muslim génne na ashaabu sunan yak waa ashaabu sunan min tariq abi asim mu jële abu asim an anas radiyallahu ta'ala anhu mooy moom lañ mooy xadiis bi ñu gisoon ah anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kaana yatanaffasu inaa salaasan voilà te moom la imaam moom laa doon wax naan imaam waxuma Ishaq ibn Rahawayh mais imaam Muslim ci boppam da koo solo këne imaam euh, euh, këne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon nooy ñetti yoon waaw ci la doon waxee ne loolu arwa wa amra wa abra voilà mooy tax nit ki gën a màndi te moo gën ci moom te tamit ah na moo gën a dal te tamit mooy tax du jële benn feebar ci wàllu xam nga am na nooy naane boo maree yenn mari après dangay ngay naan ba pare yëg ne sa put gi day metti waaw parce que ni nga yàkkamtee ndox mi ni ko dr detré da ngay pare après yëg ne sa put gi c'est am muy metti quoi nga am problème wan naa ko mel ni ko am benn genre enzyme enzyme wala yu mel noonu ndekete yoodu dara li nga naane la voilà loolu la yonent bay sa sam nag doon wax ne eh, kon bu leen naane noonu quoi waaw kon mu ngi noonee Ah te loolu moo gën man a dog li nga xamante ne mooy mar gi mooy naan arrêté naanaat arrêté waat naanaat voilà mu jeex kon mu ngi noonee loolu lu am a am solo la mu ne xadiis bii nag ah, dañ ciy jële te ne yonent bi alayhi salaatu salaam wa yuxadu minhu anna an-nahya an ash-shurbi ah, non avant loolu avant loolu Ah. mu ne wastimaalu waaw wastimaalu ah wut eh, eh, eh, jafandikoo gi jëfandikoo afala tafdil mooy ne amra waaw ndax dane laa tas laa yonent may saa saam dane bu leen naan ci benn d'un fii ba pare mu ne moom daa nekk arwa mooy kaana yoro yonent way saasaam dafa ne woon yatanaffasu bil inaa salaasan wa yaqul huwa arwa wa amra wa abra loolu nag la ne loolu mu def afalu tafdil muy superlatif yooyu muy utiliser mu ne loolu dañ ciy jële kene euh, wa isti'malu afal tafdil fi hada yadullu ala alla lil marratayn fi dhalika madxalan fi al fadl kene ah amaana ñaar yi dugg na ci ngëneel gi ci li nga xam ne dugg na ci wayu xadu minu dañ ciy jëlee biñ tudd ngëneel biñ tudd anna nahya an shurbi fii nafasin wahida wahid li tanzi que tere giñ tere que ne naan dina tere benn yoon lool dañu lu ñu lu ñu cible quoi mu ne qaala al muhallab mu ne al imam al muhallab nee na an nahyu an tanaffus fi shurbi kan nahyi an nafxa fi taam wa sharab mu ne tere bi yonent way saa saam tere kuy noyyi ci biir li muy naan mook tere gi mu tere kuy ëf lekk wala naan naan daa tàng moo tax da koy ëff ak gémmiñam benn la min ajli ndax posi ndax li waral mooy annahu qad yaqa'u fii shay'un min ar-riq ndax kat mën naa jóge lenn ci ay ci tiflitam yi buy ëff mu dugg ci waaw bu ko defee fa ya'afuhu ash-sharibu keneen ki war a naan wala keneen ki bu ko gisee après moom mu daal di koy seexlu quoi waaw wa yataqaddaru wala moom ci boppam waaw mais en général nit du du seexlu tiflitu boppam <laughs> bu dee ne day naan noonu après yi ci noonu kese waaw mais mooy mu daal nit ki da koy mana a di seexlu quoi waaw mu ne ndax loolu ci aada mooy euh, nit ki nit ñi liñ leen binde mooy yooyu dañ koy seexlu waaw léegi nag mu ne walaw lool mooy bu keneen waree naan voilà loolu la wax mu ne aw maa law akala wahdahu mooy buy lekk wala muy naan ngay lekk di ko ëff loolu yépp a ci yam loolu dañ koy tere booy ndax keneen kiy lekk ak yow mën naa am mbir mi mu seexlu ko quoi waaye mu ne amma waaye law akala wahdahu bu doon day lekk moom dong rek al-Muhallab mooy wax rahimahullah aw maa ahlihi wala euh, waa këram wala ñoo xamante ne seexlu woñ ko aw ma man wu ya'lamu annahu la yataqaddaru shay'an kooku moom daa am nit ñoo xam ne du ñu seexlu mu ne bu dee xam na ne ku mel noonu mimma yatanaawalu lahu yoo xam ne daf ko koy jox après fala ba'sa lool garaawul imaamul xaafis nag ne déet attention wal awla qultu al awla ta'mimul li gën a yey mooy yii yëpp dañ koy tere ah que ça soit yow kese la wala te euh, jàpp nga ne keneen ki seexlawul yooyu yëpp dañ koy tere parce que honnêtement saa sam da ne bu leen ko def voilà loolu moo gën a yey li wu laa yaman laa laa yumanu ma dalika an tafaddala fadla aw yaxsulu taqaduru min al ina wa nahwi dalik loolu man man na manuñoo dàq que ne c'est possible que ne bon xe euh, daal di seexlu affaire bi daal di ciy am wala am loo xamante ne nii da ciy def waaye lu mu ci mën di dem même bu dul dora ci des mooy doxali yonent bay saab saab wax même yooyu yëpp ci amuloon loolu mooy li gën a ànd ak ay adab ay teggin te mooy li gën a mat waaw léegi mu ne wa qaala ibnu al-Arabi al imam ibnu al-Arabi mooy kan al-Maliki al-Andalusi dëkkoon fii ci l'Andalusi rahimahullah mu ne qaala fii ci Espagne mu ne qaala ak Portugal mu ne qaala ulamaa'una boroom xam-xam yi suñu boroom xam-xam yi nee na huwa min al-akaarim min makaarim mooy tere gi yonent bay saab saab tere yii nii bokk daa bokk ci li nga xamante ne nii mooy makaarimul axlaaq walakin waaye yaxrumu ala ar-rajuli an waaye nag day xaram nit ki moom mu ci ndox moo xam ne ba mu naan xaw wala yu mel noonu benn waaye ñëw mu koy jox te yëgalu ko mu ne loolu moom dafa xaram <laughs> waaw dafa war waaw dafa xaram laa wax ar-rajul an yunaawil axaahu maa yataqazzaa waaw <laughs> loolu moom boole leen ci ñi nga xam man ma wax saay wax waa ji togg moo xam ay tifli dem dugg ci li kook nu muy def <laughs> day <laughs> da ko yox gaa yi <laughs> ah imaam al al al al ah al faqih al maliki ibnu arabi al maliki nee na maa ne laa wax yaxrumu ala rajuli dafa xaram ci nit ki an yu naawi la muy jox axaahu di jottali mbokkam maa yataqaddaruhu loo xam ne da koy seexlu fa in faalahu bu ko defee fii xasati nafsihi ci mbiru boppam loo xam ne moom teg summa jaahu xay mooy da koo def moom ba pare loo xam ne lekkam la woon mu war koo naan bon ay tiflitu boppam dugg ci wala yu mel noon wala taayoo dafa sot njandaxi dina curuux ci li muy naan léegi mu naan am waaju ñëw mu def mu ne loolu fii summa jaa ghayru beneen waaye ñëw fa naawaloo iyaaw fa ya fa yu'allimu bu ko naree jox nag ko xabaar ah, fa in lam yu'allimhu fa huwa bu ko waxul te loolu daa nekk wal ghashu daa nekk loo xam ne xaram moo tax yonent may saa ne woon ku ñu ku ñu ku ñu wor bokkoo ci man <laughs> waaw kon loolu ma ne kon kiy togg wala yooyu ah, wala nga dagg sab loxo soos ba deret bi dugg ci ananu kooku lu maa def man lu maa laaj la est-ce que ñam war a servir du leen koy wax <laughs> ah <laughs> al imam nee na boo ko waxul wóor na war nga gaay <laughs> ah, waaw léegi loo les cuisiniers et les cuisinières les léegi mu ne wa qaala al-Qurtubi kanta al imam al-Qurtubi rahimahullah mu ne maana an-nahyi an at-tanaffus fil inaa' li allaa yataqaddara bihi min buzaaqin aw raa'ihatin ah, ah, karihatin tata'allaqu bil maa' mu ne imam al-Qurtubi rahimahullah nee na maanaam mooy mooy Abu Ahmad ki def Sharh Muslim bi voilà sëriñu imam at-Tirmidhi al-Qurtubi parce que bokkuñu ah. waaw ñun wolof yi dañoo gaaw buñ déggee ay kii yu niroo rek ñu ne même personne bi <laughs> wax naa leen ci siira bi Serigne Sénégalais ba ma déggoon walla manuñ na di jàmbaar de waaye <laughs> loolu da am ne léeg-léeg eh, xaw ma coono la wala manque d'inattention la <laughs> fekk mu ma dégg ko ci télé bi muy wax eh, kii euh, di wax Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani al-Shaybani sauf que àggul ci al-Shaybani sauf que àggul ci Ash-Shaybaani ci àggu ci dana Muhammad ibn bu fekk muy wax euh, euh, àndandoo imaam Abu Hanifa yi quoi taalibe Abu Yusuf <laughs> après mu ne Muhammad ibn al-Hasan après ne ibn Abi Talib ma ne it <laughs> <laughs> la illaa ñooñ dañoo soree sax Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani la alors que mais mooy mooy mooy mooy euh, Sayyidina al-Hasan ibn Ali manu la jur kooku sax tellement dañoo sore quoi waaw dañoo sore pas tellement yenn sor yi mais euh, bokkuñu quoi ci wàllu askan mais li ko ci yi rek Muhammad ibn al-Hasan Hasan bi rek mu ne Ibn Abi Talib alors que kooku la alors que kii Hachimi la mooy <laughs> Seydina Al Hasan sibtu Rasulillah alayhi salaatu wa salaam di sëtu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon moo imaam al-Qurtubi lañ doon wax kii mooy Abu Ahmad kële Abu Abdillah al-Qurtubi taalibeem la borom tafsir bi taalibe Serigne kii la def Saraat imaam Muslim rahmatullah ala alhamdulillah al imaam al-Qurtubi boobee nag la ngay ci sahihu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi ak imaam al-Hafiz Ibn Hajar mooy wax mu ne wa al-Qurtubi mu ne al-imaam al-Qurtubi nee na nax yi kon maanaawu tere gi tere nit ki muy noyyi ci ndab li mooy ngir eh, ñu bañ koo seexlu quoi bu dee tiflit min busaaqin aw raa'iha wala eh, eh, ngelaw loo xam ne boo xam ne bu bu neexul la waaw comme waajoo xam ne daa gëj a borosu sa waay gémmiñ gi naqar yi lool mu ñëw rek sawaay di naan di ci noyyi bàyyi ci xet goo xam ne moom lay sa neexul dara voilà ba pare jox gaa yi naan naan leen wala war a jollale loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne bokkul ci civilisation quoi waaw te loolu ak wayat yi da koy duggaale waaw ngi bañ loo xam ne day toqal day lëkkaloog day lëkkaloog ma ndox mi mu ne wa hada wa ala hada ila lam yatanaffas yajuzu shurbu bi nafasin wahid léegi lii la imam al-Qurtubi li laa doon ne bu dee nag du noyyi non kon bu boobaa grawul mu naan gurgur lépp dal rek mu teg non non mais loolu lool loolu la yonent loolu la bay sa doon wax sànq naan amra wa abra wa wa arwa wa amra wa yooyu loolu day dàqantoog loolu voilà mooy naan ne d'un coup loolu moom loolu moom amaana du du du lu gën quoi même bu dee moom kese la même bu dee ne waa ji am na fond xam nga am na gaa yi am na ñoo xam ne man nañoo xora al imam Abdul Basit buy jàngal xuraan ah bu la jëlee wax duhaa bi kañ lay teg yow loolu boo ko naree def boo mooy di nga noyyi noyyi waat lu bari ci diggante bi coupé koo ki noyyi moom benn yoon mu jël la wax duhaa bi ni ngay dégg noonu mooy am nañu am fond léegi est ce yoo am fond dañ naan bon comme que am nga fond man nga ne naan deux traits yow loo nar naan ñu ne bon man demi litre laay naan quoi léegi ñu ne la am kaas bi am nga jël rek xaar tuuti door a nooy lool la naan loolu mën na nekk bu dee moom kese naan mais wallahu taala alam loolu moom euh, bo wuute nag li yonente bi alayhi salaam <laughs> wax lii <laughs> waaw <laughs> waaw ah ah léegi nag mu ne mu ne ah <laughs> waqiila am na nag ñeneen ñu wax comme li ma wax nii yumna'u mutlaqan li anna li annahu shurba shaytaan am ñu ne noonu loolu dañ koy tere naan dana tere ndax loolu naanuk shaytaane la waaye shaytaane naane noonu ah mu ne qaala wa qawlu anas waxu sayyidina anas bi nag radiyallahu anhu yatanaffasu fi shurbi salaasan yeneen lay saa saam day doon noyyi ci li muy naan ñetti yoon mu ne ñenn dañ koo def que ne lii daa wuteeg li mu tere lii lañ doon wax Imaam An-Nawawi taxoon mu leeral lool. ne la ci premier hadith bi ne li lim ci jublu attention ah yonent bi alayhi salaam loolu muy def mooy yaani li mu ci jublu mooy yatanaffasu xaarijal inaa an Anas radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kaana yatanaffasu fi sharabi salaasan mu ne yaani xaarijal inaa yi loolu nag daal ñoo xam ne dañ koo jàpp ci biti yatanaffasu fil yi fi shara fi sharabi fi suur bi salaata ñu jàpp ne mooy day nooy ci biir ñett yoon loolu daa wuuteeg lool moo tax ñenn ñu naan loolu da moo tax al imaam al ismaa'ili rahimahullah bi mu ëndeewee xadis bi daaneel xadis bii moom forcément dañ koy mooy kenn mënu ko jàppe noonu ci biti waaw mooy day nooyi ci biti loolu lay tekki sinon te ndax loolu noonu moo tax mu ne almaana annahu na yatanaffasu ay ala sharabi laa fii daaxilil ina voilà mooy li muy tekki mooy imaamu Nawawi wax te ñu war a ko léegi moo yeneen tubaab yi sax da doon nooy jamono ji muy naan ñetti yoon en de li muy nooy ci biti mais nekkul ci biir. loolu kese nga mën a ci ci le fait que mu tere ko lii du koo dig ah voilà voilà léegi euh, euh, euh, léegi nag sauf que. Euh, am na xadis bu al imaamu Tirmidhi doon wax boo xam ne moo tax ñenn ñi naan est ce loolu sax moo tax ñenn ñi ne loo non c'est que tere bi am na waaye tere bi li tanzih la parce que al imaamu Tirmidhi na ko noon al imaam da ko wéral ah, na ko noon al imaam al Haakim solo na ko na ko ah, moo ñoo ak ñeneen léegi mu ne yonent bay saa saam dafa tere ñuy ëf ci naan bi benn waaye ne ko mais yonent bay saa saam man nag salte gi bu ma ci gisee loo xam dafa dañ ko ci war dindi quoi comme ma gis benn affaire lu ñuul ci biir li may naan ma war ko cee dindi mais nu may def duma ko ëf dama war a bu boobaa mu dem yonent way saa ko déedéet tuur ko mooy da nga koy gëngal ba mu jege loolu nga tuur ko waaye ne ko eh, ah yonent sa salaam man nag eh, manumaa doy loo ci benn naan kese naan gurgurug benn yoon kese dana tere loolu du ma doy yonent bay saa am ne ko da ngay soril fa abinil qadaha al qadaha idan an fiik sorilal li ngay naan mooy euh, ni ngay naane kopp bi wala kaas bi ci sa nañ léegi nag euh, euh, loolu moo tax ak gis nañu yeneen xadiis yi nga xam day tere ne fala yatanaffas fil inaan waaw waa ji ne Seydina Ibn Maaja rahimahullah dafa solo jële Seydina Abu Hurayra mu ne yonent bay saa saam nee na bu kenn ci naanee bu mu bu nu noyyi ci ndab li fa ida araada an ya'uda bu bëggee dool del dellu na soril ndab li nooyi summa li ya'ud in kaana yurid bu bëggee lii nag moo tax gaa yi ne ko kon kon dii day wane ne loolu yow imaamu Tirmidhi al-Qurtubi lim doon mën naa nekk parce que bu nee waa daa bëgg bu kenn ci yéen di naan bu mu nooyi ci ndab li kon nooyi ci ndab li la ñuy bañ waa ji bu dee daa am foo kay naan du du du du du noyyi pare na ci loolu kon lu ci ne ñu ne la non loolu gënul parce que nent way saa sa mooy xadis ñu la wax sànq waay bu ñu ko répété loo waat di ñu ko répété loo waat di ñu ko ré répété loo waat waaw <laughs> waaw mooy loolu nekkul lu gën ndax yonent bay saa salaam moo ñu ko wax waaw loolu euh, nekkul li nga xamante ne nii mooy li gën daal waaw wallahu ta'ala a'lam kon loolu dafa am solo quoi nañ ciy bàyyi xel amul ne voilà moo loolu grawul si parce que euh, euh, euh, bu ne hadith sayna anas bi mooy bi njëkk a gis version beneen bi la imam muslim ak ñoom waa sunan ashabu sunan dañ koo solo kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yatanaffasu fi sharab thalath wa yaqulu innahu arwa wa abra wa amra waaw moo tax fii na anas ne xaa mu ne qaala anas fa ana atanaffasu fi sharabi salaasa waaw bi mu ko solowee nettali ko yonent way saar am ne ke dafa bu doon naan ñetti yoon lay noyyi waaw day naan soril noyyi naanaat soril li muy naan noyyi def ko ñetti yoon bu pare ba pare mu ne lool innahu arwa mooy gën a tax nit ki mën a gën a mën a màndi waaw mooy doyal ci ndox mi muy naan waaye wa amra am ci mooy ci mooy abra rek voilà mooy moo gën a gaaw a mën a faj li nga xam ne mooy mettitu euh, euh, mar waaw da koy gaaw a fajal waaye it bu dee daa am feebar boo xam ne lool da koy gaaw a dindi ndax naan bi nga xamante ne euh, di boo naanee dina tere mën na laa indil feebar yooyu comme ni ñu la ko waxe woon sa put gi di metti nga mel ni ko am enzyme ndekete yoo ni nga naane la après nag bi nga nee gët tënn butéelu ndox bi nga war ne waay waay kon damaa maroon dama waay dama wóoroon quoi dog jot nga ne tiim ndox mi daan ko gurgur ba pare rek après nag yow lekk nga lay lekk tàndarma wan naa su ko jafe la parce que yaa fi nekk noonu kon loolu euh, wa amra euh, nga xam ne ci la nit kii dina mën a loolu moo tax loolu mooy mooy mooy mbir mi tey nag saa sam noonu la da moo tey naa anas ci boppam ne man nag noonu laa def moo tax même boo boo ne waa ji waxu ko ne euh, waxul ne waa ji ne ko dana ko boo bëggee delluwaat quoi waaw ñun la xadis yooyu xadis yi ñoo ko gën a dëgër te tamit mooy li nga xamante ne nii yonent bi alayhi salaam loolu wala mu nekk li bayaanil jawaaz te waaw mais li gën lañ lay wax xam nga fii kenn waxu la ne loolu dafa xaram waaw kenn waxu la ne fii mu ne bés boo fi jëwee naan gudd gudd mais nooy woo après ba nga pare nga nooy kenn waxu la yow def nga loo xaram boo xamante ne nii dinañ la mbugal ëllëg non ak bul dañ lay wax ne defoo lu voilà yonent bay saa saa nag comme que waa ji moo laaja laajam boobu mu ne ko ah moo tax mu ne eh, bu leen bu l'essentiel loo ci kon bul nooyi ci biir waaw boo bëggee dellu na nga soril ndab li nga nooyi après nga delluwaat voilà loolu moo tax al imam asram al asram mu ne eh, eh, kon bon mbir mi daal kon lim gën a doon mooy wuteeg riwaay yi dallun alal jawaaz wala wa ala ixtiyaari salaat waaw mooy possibilité ko li ñu waxtaan man nga def lee mais li gën ak ixtiyaari salaam waaw ñett bi nag loolu la yonent way saa saa doon saxoota loolu doon def waaw wal muraadu bin nahyi an tanaffus fil ina an la yaj'ala nafasuhu daaxil al ina li ñuy tere mooy noo yem mu def ko daal ci biir ndab li waaw waaye kenn terewul walaysa al muraadu an yatanaffasa xaarijahu talab ar raaxa kenn terewu ko mu noyyi ci biti di sàkku oh, loo xam ne mooy bi mu naanee un souffle pour mën a noppale ko voilà Euh, am na nag ñuy nettali wax ju mel noonu ci comme wax ji <laughs> imaamul Qurtubi doon wax ci imaamu Maalik rahimahullah que ne loolu ah mën naa nekk que ne loolu daal hadis bi day wane ne hadis euh, Seydina Abu Hurayra bi nekk ci Ibnu Maaja rahimahullah que ne waa ji bu dee mën naa naan benn yoon saa mu taxaw mais du yi kooku garaawul mais dañ naan la loolu waxuñ la ne bayaanul jawaaz sax moo yore saa sax day wane li mën naa nekk. waaye li gën mooy li ñu la wax wallahu taala alam te tamit ngay sóoraale yi ngi mën am bu dee ne waa ji da ko naan gul gul gul gul gul gul gul loolu moom gënu du tout parce que man na koo def feebar bi mu doon wax abra arwa wa abra wa amra yooyu noonu du ko ci amee ci bu dee dafa def gul gul gul gul gul gul gul gul voilà hein waaw moo na imam ibn abd aki xalifa bi Umar ibn Abdul Aziz moom itam rahimahullah doon na wax lu mel noonu ne daal li ñu tere daal mooy naan noyyi ci biir ndab li waaye bu dee koo xamante ne moom du noyyi mooy li kee waxoon sànq ah bu ko neexee fa insha fal yashrab fal yashrab bi nafasin wahid bu ko neexee mu naan deux rek waaw waaye euh, waaye loolu insha allah comme liñ la wax rek la ñuy delluwaat mooy ne loolu insha allah du li gën a mat li gën a mat mooy lu yonent bay saa saa doon def mooy ñetti yoon wallahu ta'ala a'lam kon nag mu ngi noonu ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna waaye dañuy gis ne boo naanee ba pare eh, na nga nekk ki nga xam ne dangay sant sa borom kon moo tax mu ne ci hadis bee bon même bu dee ne <laughs> hadis boobu moom laysa bi weex comme ni imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax mooy hadisu eh, deuxième bi mu indi fii ci Riyad bi eh, nga xamante ne mooy. hadith ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kooku eh, wérul waaye nee na bu ngeen di tàmbali na ngeen tudd tur yàlla yooyu yeneen hadith leeral na ko te waaye wa ida wahmadu ida rafa'tum ida antum rafa'tum te na ngeen eh, ñaan eh, boo xamante ne ni yëkkati ngeen mooy pare ngeen bu ngeen naanee ba pare Eh, na ngeen na nekk koo xamante ne nii nag eh, da ngeen di sant seen boroom tabaraka wa la kon nag ci kaw noonu walillahil hamdu wal minna pare nañ kon ci ñetti xadiis yi walillahi alhamdu wal minna bii di ñëw ñu gis ñaari xadiis yi ci des eh, waxoon nañ la benn bi gisoon nañ ko mooy dernier bi gisoon nañ ko bu bi mu ci njëkk a teg tamit bi ci tegu dëkk muy sept cent soixante bi boobu it ba ñuy gis dee